kon bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala ñu ñëwaat ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu laaya bi dañoo bëgg nag di gagner moo tax liiraatuñu ko noo taxoon bi ñu koy tàmbali liiroon nañ ko bam jeex wax li muy tekki ñu ne woon nag dinañ ci ñëw di taxaw par ndànk-ndànk walillahi alhamdu wal minna léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu agsi woon nañ ñu ngi wax ni nga xam ne noonu la ñuy jàppe wax nañ la lu ama am solo la loo xam ne mooy li tax ñun duñu ko man léeg-léeg mooy ku nekk fii mu ne jàpp na nga man nga te mos yoo ku la wax ni yii nga xam ne ñu ngi wax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe yow léeg-léeg léegi rek boo sincère léegi nga ne ah man de am na loo xam ne moom doon mu ko woon defe noonee te nag loolu nag xam ko dafa am solo te dinañ la ñëw ci nga xamante ne nii Amr ibn Abil Hasan na nga xamante ne nii noonu la ànd ak doom ji dem ci saxaaba bu mag di ko laaj naan ko waaye yow kayfa kaana nabi kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doon jàppee mag la ànd ak doom ji la àndal dem yi ab saxaaba bu mag di ko laaj naan ko waay waay naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppee neewul moom xam nga ne loolu ñun am nañ dañuy jàpp ne lii non lii kersa la alors que loolu kersa ko loolu mu def ànd ak doom ji mag ànd ak doomam dem ci boroom xam-xam laaj ko jàpp nga xam ne moom la ñépp daanaka di njëkk a xam loolu fii mu ne ñu bari. am nañu kersa nee na ñaa yéeta lool du tuddul noonu que ne dañuy laaj nekk ci mbooloo di laaj naan waa man nan la ñuy jàppe loolu boo ko waxee nga gis gaa yu bari di la geestu naan ndeke paa bii manu jàpp alors que ñoom xamuñu ñii li leen yitteloon soxlawul ñu ne leen man nii nii laa doon jàppe wala nii laa fekk nit ñuy jàppe li leen amal solo wala téere sàngam nii lañ waxee la ñuy jàppe déedéet loolu même bu dee xam nañ ne boroom téere ba du wax lu dul loo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay fexe di kii mais li ko li leen ñoroon mooy naka la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee waxu ko yow mii saxaaba nga gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund nga ak moom gis nga mu jàpp gis nga mu julli yow nan ngay jàpp donc dane ko wax ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la ko doon defee ndax loolu moo am solo loolu lañu suñu boroom royloo ñoo ku mel noonu nag moom ci buy def acte yi di jàpp di woor di julli day mel ni day gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko def moom mu koy defe comme noonu kooku nag moo féete kaw fuuf waa ji nga xam ne moom moom leen rek la jàpp parce que mat nu diw moom de téere sàngam lii la wax moom daal saa amee lu njum sax danaan téere ba lii la wax kooku moom référence moom ca téere ba la jëm mooy xel mi saa juumee wala buy def mu nga jëm ca téere ba xam nga ne kooku wute nag ki nga xam ne moom buy jàpp day mel ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo moo nekk ci kanamam di jàpp muy def ni mu def ndax lépp lu mu def ne lii de lii ma jàngale ci xadiis yu leer yu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam que ne nii la ko doon defee te looloo tax Seydina Ousmane naka noon Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñiñ la fi liwoon Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu anhum ñoom ñépp ñu jàpp di wane li nga xamante ni di décrire ak ñoom Seydina ki nga xamante ne ar-Rubayya bintul Muawwid ñuy jàngale li nga xamante ne jàppal yonent bi bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag buñ ñëwee gisoon nañ bàgsi woon ci al madmadad wal in wal istinshaq loolu waxoon nañ la ko mooy mooy <coughs> sarax ndeku li nga xamante ne mooy li ngay xamante ne da ngay sarax ndeku fiiru mooy da ngay kii boog nu mu tudd premièrement euh, gàllax ndeku ndeku fiiru loolu gisoon nañ ko ba ne ñetti yoon nga koy def ci benn tenq nga koy defee gàllax ndeku enchaîné def ci bakkan bi daal di xëcc li nga euh, yàbbi li nga def li nga yëngal koog sa gémmiñ paa dugal baaraam dugal baaraam déedéet loolu bokkul ci ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàppee léegi nag mu ngi noon ta ndox mi am na lu ñu ci ibn abdallah ibn abbas radiyallahu anhu leeral ci li nga xam ne mooy bi ñu jëm kon ginnaaw loolu nag lan moo ci tegu mooy raxas xar kanam léegi nag loolu nag ginnaaw bi nga xamante ne ci nga def <clears throat> mooy almadmadatu wal istinshaq wal istinthar mooy yooyu boo ko defee nag ba pare dalax <clears throat> ku daal di sarax ndeku fiiru léegi nag bi ci tegu ci li nga xam ne ba léegi ñu ngi wax nii nii li wax mooy naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe léegi nag ginnaaw gi nag mu daal di raxasta loolu mooy xadiis Seydina Usmaan bi moo leeral abdallah ibn zayd ibn am eh, abdallah ibn zayd <laughs> ibn aasim wala <laughs> radiyallahu anhum wa ardaahum kon nag mu daal di raxas ginnaaw gi noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam raxas xar kanamam moom la def léegi nag nan la def dafa jël li nga xamante ne nii mooy ndox mi la def ci li nga xamante ne mooy loolu la ñu Ibn Abbas daal di leeral radiyallahu anhuma nan la doon tànk ndox mi ngir raxas xar kanamam mooy da doon def ndox mi ci li nga xamante ne ci lexu ndojo loxo ndeju tenku ndejooram daal di koy sotti ci beneen loxo bi mooy bu ci am lu mu ci sotti léegi nag jël ñaari loxo yi noonu lay ubbi ni mu ko ubbee noonu tànk benn bi ba mu fees mu am lu mu ci sotti ci beneen loxo bi ñaari yooyu noonu la koy yëkkati tegal daldi leen taqale yëkkati leen raxas ci xar kanam ci yépp xar kanam nag lenn lañ fàtte woon mooy fan lay commencer mu ngi commencer ci guddaay bi ci guddaay boo jógee ci kaw di wàcc verticalement loolu mu ngi commencer fi nga xamante ne nii mooy ci naasiya bi mooy ci jëbi fi karawu bopp bi di tàmbalee bañ ni nga xamante ne nii mooy ci eh, kiiwu sikkim bi fi sikkim biy saxe yooyu ñu naan ko menton bi loolu noonu ci guddaay léegi nag bu dee ci horizontalement mooy gis nga ñaari nopp yi foofu noonu ca fa catu nopp yi mooy nopp bi ak beneen nopp bi ca seen cat foofu noonu fa la kiiwee loolu lépp nag ngay kii ci kaw nii rek bàyyi sa lex yi yow doorul du tooy déedéet mooy da koy da ngay rax sa lex yi sa xar kanam gi lépp loo xam ne day am muwaajaha nga xam ne nit ki bu taxawee di la xool moom ngay xoolante nit ki ngay gis ci moom loolu ne ci xar kanam moo tax xar kanam la ñuy wax kenn du wax kanam wolof bu nee kanam loolu pëy la ci jublu mooy sa kanam mooy sa awra loolu la ci jublu mais xar kanam voilà xar kanam mooy visage voilà loolu lu am solo la du ñu doomu jamono moom yooyu bàyyiwuñ ci xel moo tax da ngay dégg kuy wax naan kanam rek kanam kanam naan raxas kanam bi alors que raxas gi mooy raxas awra alors que du loolu xar kanam voilà loolu la léegi nag mooy nit ki noonu la koy raxase ñaari loxoom yi lay day dem tànk ci loxo ndejooram daal di sotti am lu mu ci sotti ci beneen loxo càmmooñam bi daal di leen boole daal di raxas xar kanam bi yépp waaw d'un coup lay raxase lépp ñett def ko ñetti yoon léegi nag loolu léegi nag bu dee nit la koo xamante ne dafa am am sikkim léegi nag mooy lex yi am daa amaale karaw léegi nag kooku dañuy xool bu dee ne moom boo taxawee moom boo jàkkaarloo moom wala mu xool ci boppam ci seetu moom da ngay gis der bi der bi mooy karaw gi nëbbu ko karaw gi mooy sikkimam daal di wul nekk lu sëq voilà bu boobaa moom il faut loolu tooy voilà mooy da koy tooyal kantaan ak bu dee nag sikkim bu gudd la yor mooy kafiifa nga xam ne dafa sëq ba daanaka moom boo ko tiimee nii lex yu bari doo ko ci gis mooy loolu noonu obligé wul muy jël ndox mi di ko rokkos ci biir naan da koy raxas déedéet bu boobaa day xàll day raxas xar kanam bi li nga xam ne moo ci feeñ yi waaye nag kantaa côté fi nga xamante ne mooy fi karaw gi bari loolu da koy xàll noonu la ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe kon nag mu ngi noonu moom jarul muy jël di di dugal mbaaraam yi di sotti ndox mi ba ca biir déedéet da koy xàll voilà noonee la koy def léegi nag kon ñetti yoon la koy def muy xar kanam bi lii mooy mooy li nga xam ne farata lii ponk la mooy farata la ci njàpp mooy raxas xar kanam te bokk na ci li nga xamante ne moom la alquran sax njëkk tudd bi mu waxee ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm te dëggal ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum ngeen raxas seen xar kanam yi kon alhamdulillah mu ngi noonu le léegi nag kon ginnaaw lool ñu jàll wa aydiyakum ngeen raxas seen loxo yi kon nooy boo ginnaaw wala <laughs> nañ jël nañ kon ñu ngi woon ci xar kanam mooy ñu ngi ci aktu njàpp yi ba léegi boo defee loolu ñetti yoon wax nañ la ni nga koy raxase pas raxas ku raxas ak benn loxo neewuñ la yow li nga raxas baaxul de mooy raxas sa xar kanam ak benn loxo comme ni mu siiwee ci ñu bari loolu kenn neewu la yow li nga def baaxul mais dañ la ne lii bokkul ak li yonent bi alayhi salaam doon raxase xar kanamam moom ñaari loxoom la ko doon defe loolu nag lu ama am solo la fii mu ne bu kenn jàpp yii nii ay détails la yoo xam ne mais garaawul lii rek am gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak dundam dañ koo war a xam dans les détails rawatina yi nga xamante ne ay actes cultuels la mooy yi nga xamante ne moo tax borom bi surtout moo gën a tax borom bi indi ko fi mooy ñu jaamu ko mooy ci ak yi ñu digal surtout julli nga xam ne moo gën a màgg lay tax mu baax muy njàpp loolu ni mu ko doon defee xam ko dans les détails dafa am solo sinon moo si yonente saxaaba yi ñu fi tuddal radiyallahu anhum doonuñ ci woon sonne noonu kon nag ginnaaw loolu nag kanam di mu raxas li nga xamante ne nag mooy loxo yi lii nag mooy bi nga xam ne mooy farata bi mu wax ne wa aydiyakum ilal marafiqi mooy ginnaaw gi nag <clears throat> nit bu boobaa bii nag day tàmbalee fi nga xam ne mooy ndejoor bi lay commencer loxo ndejooram lay commencer daal di jël day jël ndox mi raxas li nga xamante ne mooy loxo ndejooram tàmbalee ci baaraam yi daal di koy xàll yéeg fi nga xamante ne fi la conc bi day jël ndox mi wëralaale ko comme ni nga xam ne noonu lañ la ko waxe woon ci xadiisu Seydina Jaabir boo bële nekk ci ci xadiisu ki nga xamante ne nii mooy ad nii même bu dee ne xadiisu Mawlaana Usmaan ibn Affaan bi radiyallahu taala anhu daal dina koy leeral ne ginnaaw gi dafa jël daal di mu daal mu mu daal di raxas li nga xamante ne loxo ndejooram ilal mirfaqi thalatha marrat ba ci conc bi juróom ñett ñañoo ñeet ñetti yoon loolu nag bii mooy baaraam yi gis nga nit du ne man sànq bi may tàmbali jàpp di raxasoon naa samay tenk kon bu may raxasaat bii nii nga xam ne mooy farata bi ci sama euh, tëkku jara yi sama tenk yi mooy ci tëkku jara yi fa ñuy takk lam jigéen ñi fa ñuy takk lem foofu laay commencer raxas ba mu ci conc bi loolu ku ko def ma soo jàpp voilà kooku ma soo jàpp parce que raxas bi nga njëkkoon a raxas sànq sa tenk yi loolu loolu sunna la lii farata mooy bii te bii mooy il faut nga commencer fi nga xam ne mooy baaraamu loxo yi voilà xàll ko dem jóge ba nga xamante ne ba ci conc bi te conc bi da koy laalaale raxas ko wërala ci ndox mi ba nga xam ne laal na la tooy na ñetti yoon sa loxo ndojoor boo paree nga def noonu càmmoñ bi lii nga xamante ne lu mel noonu le comme ni Seydina Usmaan ni ko dinaa Xumraan daal di nettalee muy muy njaati gu kookale nga xam ne moom moo ko goreeloon mu ne kon nag loolu la mooy ginnaawu ndejoor bi nga jël càmmoñ bi nga def noonu comme ni nga def ñetti yoon bu ci nekk nag ñetti yoon léegi nag ginnaaw loolu nag kon loolu farata la voilà kon baaraam yi nañ ci bàyyi xel dafa am solo baaraamu loxo yi ngay tàmbalee ba ci conc yi ñetti yoon léegi nag boo paree lool léegi nag ci ngay masaawe ci ngay masaawe li nga xam ne mooy sa bopp te loolu moom la aaya bi wax ginnaaw bi mu ne wa aydiyakum ilal marafiqi mu ne wamsahu te na ngeen masaa biruusikum ci seen bopp wa arjul wa biruusikum nañ foofu la seen bopp yi kon nag loolu sax moom la ñuy gis bii di ñëw ndax waxtu wi jege na mooy kon ginnaaw li nga xamante ne raxas xar kanam raxas li nga xam ne loxo yi jóge ca baaraamu loxo ya daal di koy xàll ba baale dem ba ca conc ya ñetti yoon